waltakun minkum ummatun yad'uuna ila alxayri wa ya'muruuna bilma'ruufi wa yanhawna 'anil munkar wa ulaa'ika humul muflixuun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaat téeméer bi ak ñeent mu ne waltakun dana nekk minkum mooy yéen ñépp min bii du partitif de du ne yéen jullit ñi na nekk ci yéen ummatan ab mbooloo moo xamante ni benn mbooloo ummatun benn mbooloo boo xam ne yad'una ñooy woote ilal xayri ci yiw déedéet al amru bil ma'ruf wan nahyu munkar loolu daa nekk loo xamante ne nii mooy lu lu farata ci ñépp mooy à condition kooku noonu xam li muy wax leer na mu leer ko këne lii daragan na par exemple wala lii xaraam na mu gis ñu koy def loolu mu daal di leen koy digal mooy la yonent ma lay saa saam waxoon rek ci xadiis Seydina Abu Sa'id al-Xudri bi nekk saxi yi man raa minkum képp koo xam ne daa gis loo xam ne lu ñaaw la lu wute la ak li demee li li war li jaadu kooku fal ya na ko na ko tere ci li nga xam ne mooy loxoom bu dee koo xam ne loxo la ko mane comme ki nga xam ne nguur la yor autorité la yor wala këram la wala ki nga bu ko manul na ko def ak làmmiñam te loolu mooy boroom xam-xam yi nañu wax wax nit ñi bàyyi nit ñi di de ko ne ñuy def lu leen neex ñoom ñu toog noppi bu boobaa mbugal mi buy ñëw du leen ci bàyyi toog ku nekk naan na ngeen di maandu déedéet ñoom nañu wax waaye ki nga xam ne lii baaxul xam nga ko tax dégg nga ko même bu doo doo boroom xam-xam xam nga ne lii nga gis ñii di def du nii nga man leen koo wax wax leen te bul dugg ñoom ci benn aaya benn xadiis nee naa leen man daal xam naa ne baaxul bu ngeen bëggee lu ci leer nag numéro diw wala diw gi leen koo xam dem leen ci moom wala ma woowal leen ko wala yéen ngeen woo ko mu gin leen a leeral bu dee nag loolu manu ko ko waxee man na cee ñàkk ba kanam ak yu mel noonu mu boobaa mu gis ne bon loolu na ko naqari na nekk loo xamante ne nii da koy naqari ci xolam loolu nag mooy li gën a néew ci wàllu ngëm yàlla de kon nag affaire bi loolu la kon nag wal takun mooy na nekk minkum mooy yéen ñépp mu ngi mel ni rek fi mu naan wajtan fajtani bu rij samina lawsaan borom di tabaaraka wa taala bu ñu naan mooy tandaku leen ci suuratul xajj koom ni ñu ko gise woon nangeen ngeen mooy tandaku li nga xam ne mooy ar rij samina lawsaan taq-taq tilim tilim minal awsaan nawoñ ne eh, yi mooy yi nekk rek ci ci ci ci ci ci ci xërëm yi léegi la ci nekk taq-taq moom mooy tëddaku leen lool non loolu mooy faj wa faj tani bur rij sa minal awsaan mooy faj tani bur awsaan mooy tëddaku leen li nga xam ne mooy xërëm yi ci boppam kon nag affaire baa ngi noonu le kon nag woon wàll takun na nekk min kum yiin mooy ndax xeet wi lool moo taxoon moom bu wax ne kuntum ah comme ci liñ koy gisee ci kanam dina ko wax ne yéen da ngeen a nekk xayra ummatin mooy yéen la wax yéen ñépp yéen ay gën ji xeet lan moo tax lin si boo xam ne bu génn ngir nit ñi ndax ta'muruna da ngeen di digle bil ma'ruf ci njekk wa na ngeen di tere anil munkari ci li nga xamante ne nii safaan la kon nag bu nekkoon fii walta wal walta waltakun na nekk minkum ci yéen mooy waxul ne ci yéen de mooy yéen ñépp nekk leen ñooy ummatun xeet mbooloo moo xamante ne nii lii daal mooy seen rôle lii lañ nekk ci kaw suuf yad'una dañuy woote ilal xayri jëme ci yiw te lool mooy mission wu yonent yi alayhimu salaatu wasalaam lii lañ nee woon di woote ci seen yoonu lis yoonu borom loolu mooy al xayr wa ya'muruna di digle bil ma'ruf ci njekk ma'ruf nag lii njekk loolu mooy lu alquran ne mooy njekk lu alquran ak sunna ne lii moo baax loolu mooy ma'ruf kanta waxu caaxaan yoo xamante ne nii xaw naa rafet nii ci am xel mais tegul ci dara loolu du maaruf voilà mu ngi noonu le wayan xaw na te ñuy tere anil ci yi nga xam ne mooy ñaaw yi yu xaraam yi nga xamante ne nii moom la borom bi tabaraka wa taala daal di xaraamal yooyu nañ koy xaraam dañ koy tere nit ñi di leen ci mettre en garde ndax nit ñépp du ñoo du ñuy def lu baaxul yépp ñoo xam ñooy def ci maa tey ñenn ñi dañoo jàpp ne lii baax na ñooñu nag suñu borom di leen yëgal ne ñooñu tamit dee leen leen ko wax di leen ko tere ndax amaana ñu jàjjiwu ñu jàjju daal di génn ci lool waaye am na koo xam ne sax moo ko tayoon xamoon na ne baaxul waaye wax ji koy wax bu baree mën naa tax mu bàyyi te mën naa jariñ ñeneen ñoo xam ne day nekk ak moom moo tax daal lii daal lañ fi ne lii mooy al amru bil ma'ruf al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar suñu borom tabaaraka wa ta'ala nag ne <coughs> kon nag wa ulaa mu ne mu ne kon walta ñu ngi woon ci walta waltakun voilà mooy na nekk minkum wala mu ngo ya wa yanhawna anil munkar voilà fii lañ yemoon tey tere yi nga xam ne mooy ñaaw yi mu ne wa ulaayika ta gaa yële ñii def lii ta nekk ci lii humul muflihuna ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi texe de ñii de ñooy ñi nga xam ne wallahi ñoom ñoo texe te ñoom ñooy am li nga xam ne mooy ngërëmu seen borom tabaaraka wa taala mu ne walaa takunu te ngal lawaay bu leen nekk mukk kalladiina comme gaa yi nga xamante ne nii tafarraqu dañoo wuute ci seen biir ci seen ngëm-ngëm muy yahudi ak nasaraan yi yi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon wuute ci la leen borom bi tegoon ba ñu mujj nekk ay pàcc-pàcc yoo xamante ne lépp ci caaxaan la tegu waxtalafu ñu daal di wuute min ba'di ma jaa'ahumul bayyinaat te nag wute wuñ ci créer de mooy ginnaaw bi leen yu leer yi yi leen seen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam doon annoncé di leen ko wax ak indil mu leer nañ ci kaw loolu lañ nekk ba pare daal di wute ba mu jur réer wa ulaayika te gaa yoo yële lahum ñeel na leen adaabun mbugal azimun gu màgg a màgg bu ñu yaakaar ne nag yonent ma lay saa saa waxoon nañu keroog Hunayn wallahi la tattabi'unna sanana man kaana qablakum waat naa ci yàlla ne yéen di ngeen topp yoonu tëralu ñu leen fi jaaroon lii nii ko waxal yàlla xam ne lislaam bi am na ñoo xam ne lii lañ mel dañoo wute ginnaaw bi leen yu leer yi dikkale alquran yu leer sunna yu leer ñu ne ko fi deng di topp ay nit ñoo xamante ne nii yàlla taxul te toppawuñ leen yàlla te sax buñ leen waxee lu wuteek moom lañ doon wax ci faux sëriñ yi buñ leen waxee lu wutee lu alquran wax lu yonent ci sallallahu alayhi wasallam wax ñu bàyyi li fi alquran wax li fi yonent bi sallallahu alayhi topp li nga xam ne moom la nit koo ko la wax ak képp ku man di doon léegi nag ñooñu nag suñu borom nag ne gaa yooyu wute ba pare di wute ginnaaw bi leen yu leer alquran yu leer ak sunna comme yahuud yi ak nasaraan yi di leen tawraat ak injil ñu fekk fi yu leer yooyu bàyyi ko fi di wute ba ñu deewee noonu suñu borom ne wulaay la gaa yooyu le awlaayka gaa yoo yële lahum dina leen ñeel ñeel na leen adaabun mbugal azimun gu màgg màgg moo kañ la moo moomu di am mu ne yow ma mooy bés bi nga xamante ne nii tabyaddu wujuh ci la am ay xar kanam yoo xamante ne nii day weex tàll weexu tal la ñuy day weex wujuhun ay xar kanam wa taswaddu am yeneen yoo xam ne day ñëkk wujuhun yeneen i xar kanam yoo xam ne day ñëkk ñàng boo ko rek xam ne xar kanam gii moom day ñëkk ñëkk kese ci nekk mooy ñi nga xam ne ñooy ñi nga xamante ne ñooy ñan suñu borom ne fa amal ladina swaddat kantaa ñi nga xam ne ñoom la ñëkk wujuhuhum seen xar kanam yi ñoo ñële ñooy ñi nga xamante ne ñoo jëm safara léegi nag malaaka yi naan leen waaye yéen akafartum ba'da imaanikum waaye yéen yéen nan ngeen def ginnaaw ba leen yu leer yi moom la doon wax yahuudi nasaraan yi dañoo wuute weddi ginnaaw bi mu leen dëkkalee yu leer yi màndarga yi wan ne borom bi kese lañ war a jaamu waaye Seydina Isa du yàlla de waaye Seydina Usayr du yàlla te tamit yii borom bi xaraamal waru ngeen koo laal alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñu nekk ci ginnaaw yu leer yoo yële léegi nag buñ deewee ba ñëw waaye képp ku mel ni ñoom tamit lii borom bi di wax ci ñoom moo lay dal koo man di doon loolu nag il faut que ça soit très clair yàlla deful ay ñoo xam ne danaan ñii moom lu leen neex def ay wa ñoom ay intouchable lañ lu leen neexee def yu xaraan yi non non non ñun ñépp ci yem moo tax yonente bi alei saatu salaam ci sunna wan na ñu ne am na jullit ñoo xam ne dañuy dem safara même bu dee après dañ fi génn voilà léegi nag mu ne gaa yi ñu naan leen malaaka yi naan leen waaye akafartum ba'da imaanikum moo yéen ndax da ngeen a weddi ginnaaw seen ngëm yàlla ga nan ngeen def bi ngeen wedd mi ngi ngeen wedd ginnaaw bi ngeen gëmee ah looloo tax ngeen ñëw li ngeen di xoole ba war a dugg safara tey ah kon nag fa duuqu ay wa mos leen al adaaba mbugal mi nga xam ne moom lañ leen doon dig ngeen gënoon koo xam di tay tay lu di defe maa neex ak topp seen bakkan ak intérêt yi ñeneen wala seen intérêt yi bopp kon nag mos leen al azabu mbugal mi bima kuntum takfurun ci sababu li nga xam ne moom ngeen doon weddi laayaay borom bi tabaraka wa taala suñu borom ne wa amal ladina biyaddat kanta gaa yi nga xam ne ñoom daal dinay nay te daal di woon leer wujuhum seen xar kanam ya ñoom de fan la ñuy nekk mu ne fa fii rahmatillah ñoom ñoom ci yërmande yàlla ju yaatu ja di aljana ak ko raw ca la ñuy ne hum fiha xaalidun ca biir aljana joo jële yërmande yàlla kërug yërmandeem gu yaatu goo gële mu ne mu décidé daal di nekk loo xam ne la dogal moom borom dina fa lay terale ñi nga xam ne ñooy ñi ko gënoon a jege te doon ko jaamu ñoom de hum ñoom fiihaa ca biir na fa la ñuy sax fa fa la ñuy béel suñu borom ne tilka ayatullah lii nag ma leen wax lii ma leen fi won ayatullah mooy màndarga yàlla yi wane kàttanan sañ ak man-manam allah lu moon nag on nag tilka ayatullahi mooy tamit mooy laaya yàlla yi nga xam ne natluha alayka bil haqq moom lañ lay jàngal fii ci alquran muy verset yi bil haqq nag ci dëgg muy wax yu bii laayaam yii wama allahu ta borom bi wa taala nekkul de wa mallaahu te borom bi nekkul yuriidu nekk koo xam ne daa namm zulman li nga xam ne mooy tooñ mukk mukk lil aalamiina ñeel mi defi déedéet ñii ñëpp lim leen fay ñi def lu baax lu baax la leen fay ñi def safaan lañ fi jëfoon wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin